fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam. fil baab asalaasu mi'a wa arba'ata wa salaasuun وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العشاء في آخر حياته فلما سلم قال رأيتكم ليلتكم هذه fa inna ala ra'si mi'ati sanatin la yabqa mimman huwa ala dhahri al-ardi al-yawma ahad muttafaqun alayhi qaala al-imaam al-haafiz an-nawawi rahimahullah mu ñëw ak ñun ci hadis bi ginnaaw bi nga xam ne ci lañu gisoon jotaay bi ñu génn ci kitaabul umuur al manhiyyi ci téere bi nga xam ne mooy wax mbir yi nga xam ne dañu ko aaye dañu kaa tere ñuy gisoon xadiis mille sept cent quarante six waaw mu ne woon an Abi Barza moo doon xadis bu njëkk ci bunt bi al-Aslami an Abi Barzata radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam kaana yakrahu an-nawma qabla al-ishaa wal hadiisa ba'dahaa walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a jël ñaareelu xadis di avant dernier xadis ci suñu bunt bi muy xadis 1747 mu ne wa an ibni Umar mu ngi jële ci doomi Umar ji radiyallahu ta'ala Hmm? anhuma wa ardaahuma radiyallahu anhuma wa ardaahuma <coughs> mu ne Seydina Ibnu Umar radiyallahu anhuma mu ne anna rasuulallahi keneen dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallama salla dafa julli al-ishaa gée fii aaxiri xayaate ci jeexitalu dundam moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam dinañ gis ci biir taxriij bi insha allah ban jamono la woon ci dundu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa lamma sallama bi mu jiitee gée ba pare jullit ñi mu daldi Abdullah bi mu sëlmalee qaala mu ne leen mu ne leen waaw waaw allahu akbar mu ne leen ara'aytakum laylatakum haadihi ara'aytakum laylatakum haadihi waaw gis ngeen seen guddi gi ah fa inna ala ra'si mi'a gis nga dans cent bu da bu téeméeri at fi téeméeri at bu téeméeri at jotee laa yabqa du des mimman huwa ala dhahril ard képp kenn ku nekk ci kaw suuf fekkoon ngay dund tey fekkoon ngay dund tey bu téeméeri at jotee du la fi fekk ahad kenn waaw muttafaqun alayhi mu ne xadis bi al imaamu Buxaari yu waaye na ko noon al imaamu Muslim Abul Husayn hmm? eh, rahmatullah alayhi daal dina koy solo ara'aytakum ara'aytakum c'est pas ara'aytukum ara'ayta ndax ñoom lay waxal kum ñoom saxaaba yam doon waxal ara'aytakum laylatakum waaw mu ne kon muttafaqun alayhi hadis la boo xam ne al imaamul Buxaari ki nga xam ne mooy taalibeem na al imaamu Muslim Abul Husayn bokk nañ ko solo léegi laaj mu njëkk mi mooy <clears throat> est ñaar doon ko solo ñu ne la déedéet al imaamu Ahmadu ibnu Muhammad solo woon na ko na Abu Daawud ak at rahmatullahi ala aljami alimamu alboxariyu rahimahullahu taala dina ko ci ñetti bërëb <clears throat> kitaabul ilmi baabu samar fi l ilm ah baabu fi l gonnal ci xam-xam di waxtaane xam-xam toog di waxtaan ci guddi gi après gee ah di waxtaane xam-xam waaye indi na tamit ci kitaabu mawaaqiiti salaa baabu dhikri al-isha wal atam ak baabu samar fi al-fiqhi wal khayri ba'da al-isha al-imam bu njëlee bu njëkk bi mu ne haddathana Sa'id ibn Ufayr al-imam Abu Abdillah mu ne haddathana nettal nañu Sa'id ibn Ufayr de Sa'id ibn Kathir ibn Ufayr ibn Muslim ibn Yazid ibn al-Aswad al-Ansari mawla Abu Uthman al-Misri rahimahullah gane addina cent quarante six génn addina deux cent vingt six am na wute rahmatullah alayhi qala haddathani al-Layth mu ne ki ma nettali man dong mooy al-Layth da al-Layth ibn Sa'd ibn Abdirrahman al-Fahmi Abul Harith al-Misri rahimahullah gane addina quatre-vingt-quatorze génn addina cent soixante-quinze qala mu ne haddathani Abdurrahman ibn Khalid mu ne ki ma nettali man dong mooy Abdurrahman ibn Khalid ibn Musafir abu xaalid ñu ne abul walid al fahmi al misri nga gis càll la waa misra génn àddina cent vingt-sept rahimahullah an ibni shihab mu jële ci abd bi muhammad ibn muslim ibn abd ibn ubaydillah ibn abdillah ibn shihab ibn abdillah ibn al-harith ibn zuhra ibn kilab ibn murra abu bakr az-zuhri rahimahullah génn àddina cinquante génn àddina cent vingt-cinq wa an salim ibn Shihab di jële ci Salim di Salim ibn Abdillah ibn Umar ibn al-Khattab al-Qurashi al-Adawi Abu Umar ñi ne Abu Abdillah ñi ne Abu Ubaydillah génn àddina l'an cent cinq am na wute wa Abi Bakr ibn Sulayman ibn Abi Hasma mooy ci ñaari nit la ko ibn Shihab jële muy Salim ak Abu Bakr ibn Sulayman eh, muy Abu Bakr ibn Sulayman ibn Abi Hasma Abdullah ibn Hudhayfa Abu Bakr al-Adawi al-Madani rahimahullah génn àddina entre quatre-vingt-dix ak l'an cent rahmatullah alayhima anna Abdallah ibn Umar kana Abdallah ibn Umar ibn al-Khattab ibn Nufayl ibn Abd al-Uzza Abu Abdirrahman al-Qurashi génn àddina la 74 di saxaaba di doomi saxaaba radiyallahu ta'ala anhum annahu qaala salla bina an-nabi sallallahu alayhi wa sallam al-isha fi akhir hayatihi falamma sallama qaama fa qaala mu ne daa taxaw daal di wax. yàlla na koy xutba ara'aytakum laylatakum haadhihi fa inna ra'sa mi'ati sanatin minha la yabqa mimman huwa ala dhahri al-ardi ahad kanta al-imaamu Abul Husayn Muslim benn bërëb la ko indi kitaabu fadaa'ili sahaaba radiyallahu anhum buntu bi leen ne shuraax yi def ne la ta'ti mi'atu sana wa ala al-ardi nafsun manfuusa al-yawm wa haddathanaa Muhammad ibn Raafi' wa Abd ibn Humayd al-imaam Muslim mu ne nettali na suñu ñaari sëriñ de Muhammad ibn Rafi' ibn Abi Zayd Sabur Abu Abdillah an-Nisaburi az-Zahid euh, gane àddina vers les années cent soixante-dix génn àddina deux cent quarante-cinq rahimahullah wa Abdullah ibn Humayd Abdullah ibn Humayd ibn Nasr Abu Muhammad al gane àddina après les années cent soixante deux cent 49 mu ne qaala Muhammad sama sëriñ bu njëkk bi di Muhammad mu ne qaala Muhammad ibn Rafi' moom ku njëkk ci li wax dana haddathana nettal na wa qaala Abdun kanta Abd ibn Humayd moom li wax dane akhbarana xabaare nañu Abdurrazzaq mu Abdurrazzaq ibn Hammam ibn Nafi' al-Himyari mawlahum al-Yamani Abu Bakr as-San'ani yu gane àddina 126 génn àddina 211 qaala mu ne akhbarana Ma'mar mu jële ci Ma'mar ibn Rashid al-Azdi al-Haddani Abu Urwa Ah, al-Basri al-Yamani as-San'ani rahimahullah gane àddina quatre-vingt-seize génn àddina cent cinquante rahmatullahi alayhi an Zuhri gis nañ ko sànq ah, qaala mu ne axbarani xabaarana man donc Salim ibn Abdillah wa Abu Bakr ibn Sulayman gis nañ leen rahmatullahi alayhima anna Abdallah ibn Umar radiyallahu anhuma qaala salla bina rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam zaata laylatin salaata al-ishaa'i fi aaxiri xayaatihi falammaa sallama qaama fa qaala ra'aytakum laylatakum haadihi fa inna alaa ra'si mi'ati sanatin minhaa laa yabqaa mimman huwa alaa zahril ardi ahad qaala ibnu Umar diglu Seydina Ibnu Umar daal di ciy teg li waxee xadiis bi fii mu ne qaala fa wahala am na ñu ne wahila am ñu ne wahala annaasu nit ñi ñu def def le fii maqaalati rasuulillah ci waxu Yonent bi alayhi salaam bii ñu dégg ko lu juum ci dégg ko leneen lu wuteeg yeneen saasam bëgg wax moo yeneen saasam da leen ne fii ak cent ans bu ñëwee ci kanam amul kenn kuy dox ci kaw suuf wala kuy nokki ci kaw suuf comme naa Jaabir soloon a xadis mel ni Seydina Abu Saïd al-Xudri yépp imaam Muslim da leen a rangale dinañ leen gis après sànq léegi insha allah ngir yokk njariñ hmm? que amul kenn bakkan buy noyyi ci kaw suuf koo xam ne dina dundaat bu boobu jotee waaw jamono jot mu ne nit ñi rek daal di def defle ci waxu yonent bi alayhi salaam que ah lan ñoom lan lañ jàpp <laughs> waaw fii ma na ci li nga xam ne ñu ngi koy nettalante min haadihi al ahadith an mi'ati sana ci hadith yi nga xam ne moom la yonent saa salaam waxoon ak ñun doon ci wax ne téeméeri at fii ak téeméeri at waaw parce que ñenn ñi dañu jàppoon ne ah yonent saa na ne bu téeméeri at jotee ci la àddina bi tukki <laughs> te am na lenn ci saxaaba yi loo xam ne loolu lañ comprendre woon waaw <laughs> waaw comme ni nga xamante ne nii noonu lañ ko jële ci ko mel ni Abu Mas'ud al-Badri Uqbat ibn Amr ah, al-Ansari badri ah loolu ku mel ni al imaamu at-Tabarani ah, ah, al imaam at-Tabarani soloo na ko ne da ko doon wax Seydina Ali radiyallahu anhu bi mu déggee lool ne ko déedéet du loolu de waaw <laughs> du loolu de mooy loolu yoneen saa sala waxul loolu waaw que ni àddina bi day tukki déedéet àddina bi tukkiwu na <laughs> waaw <laughs> loolu àddina bi yoneen saa salaam ci woon benn yoon que ne àddina day tukki bu boobaa kon loolu loolu rek la loolu Seydina Ali ibn Abi Talib doon kiiwal Uqbat ibn Amr loolu la ibn euh, Abdallah ibn Amr kii Umar doon di wax nii naan nit ñi dañoo juum ci wax yeneen saa sam dégg comprendre lu ñu wax waaw li mu wax mu ne wa innama qaala rasulullahi Seydina Abdallah ibn Umar ñu ngi ci riwaa imam Muslim rahmatullah alayhima ah mu ne dëgg-dëgg qaala li mu wax rasulullahi ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam lii la mooy laa yabqa mimman huwa al-yawm ala dhahri ard ahad yuridu bi dhalika an yanxarima dhalika al-qarn mu ne leen saa salaam li mu ne wax da ne du des ci kaw suuf koo xam ne instant yi mu ngi dund bu téeméeri at jotee du ko fekk mu ne lim ci jublu mooy mooy moom euh, kii bi mu bokk mooy siècle bi mu bokk génération am yow yonent bi alayhi salaam ñi mu dundal. ca lay yeexe ca la ñuy ñoom ñeneen ñëw waaw ah, kay waaye tekkiwul mu ko ko ne addina bi day tay day kii sa loolu ñëpp ko ñu ngi nii di wax mille quatre cent quarante sept nganaan la sa <laughs> kay di wax daa kon loolu la al imaamu muslim noonu la ko soolee xoola imaamu jaabir radiyallahu anhu moom xadiisam day leeral exactement kañ la yoneen saa sala waxoon lool imaam muslim moom la ci teg juste après bi jarul càllale yi ñu fiy dugg mu jaar ci Abu Zubayr ah, mu ne annahu sami'a Jaabir ibn Abdillah mu ne dégg na Jaabir ibn Abdillah ibn Amr ibn Haram radiyallahu anhuma yaqulu mu naan sami'tu an-nabiyya mu ne dégg naa Yonent sallallahu alayhi wasallam yaqulu mu naan qabla an yamuuta bi shahrin laata muy génn àddina ci weer kon ñoo xam ne wax jee mooy weer laata muy génn àddina moom alayhi salaam mu ne tasaluni an as-saa yéen a laaj ci saa kañ lay taxaw wa innama ilmuha inda allah saa moom xam te lii mooy weer avant kon gis saa salam yasalunaka an as-saa'ati mursaaha ah ak tamit qul innama ilmuha inda rabbi waxal ñu ngi la koy laaj nee leen kañ la ñuy yoor saawaay <laughs> ak yenn wax ñu ngi lay laaj saa nee leen innama dëgg dëgg ilmuha xam saa mu nga fa sama borom lii weer laata muy génn àddina ndax nit ñi dañ loolu da leen a yàgg préoccupé ba léegi waaw saa kañ la saa kañ la saa kañ la saa kañ la l'heure l'heure yow mal qiyam mais kañ la <laughs> waa nañ la du loolu mu ëpp solo de li am solo du loolu mooy yow fexeel sa yow mal qiyam mooy yow bés bi ngay faatu mundu gii la yàlla jox fexeel bala ngaa faatu nga def ci loo xam ne bu saa taxawee yow nga bokk ci ñuy mucc loolu am solo waaw mais yow fii mu ne buñ la noon cent c'est dans cent milliards dane yow léegi yow lan la la yokk yow ah <laughs> mu ne yéen a may laaj ani saati ci saa wa innama ilmuha dëgg-dëgg xam-xam ba inda saamu nga fa borom bi tabaraka wa taala wa aqsimu wa uqsimu loolu mooy eh, séddale waaw bii nag uqsimu aqsama yuqsimu mooy giñ maa ngi giñ billahi ci yàlla maa ala ardi newul ci kaw suuf min nafsin manfuusa ci biir bakkan boo xam ne mu ngi dund mu ngi dund di noyyi tati alayha mi'atu sana waaw saa moom yàllaa xam kañ lay ñëw waaye li ma mën a waat man rasulullah sallallahu alayhi mooy santa téeméeri at ci kanam amul benn bakkan buy dund jamono jii boo xam ne dina ko fekk waaw kon lii mooy weer avant waaw <laughs> waaw Seydina kii euh, moo tax ci beneen riwaaye bi maamin nafsin bu Seydina Jaabir ba léegi bi ci imaam Muslim teg dañoon sa asam dane maamin nafsin manfuusatil yawm manfuusatil yawm tati alayha mi'atu sanatin wa hiya hayyatun yawma idh waaw mu ne amul benn bakkan buy noyyi di dund tey sama bés bii may wax ak yéen guddi gii ñëw ci kanamam fekk moom mu ngi dund bu keroogee amul dina génn fekk mu génn àdduna Allahu akbar ah <laughs> mu ngi noonee kandaa beneen bi mu ci teg moom imaam Muslim mooy xadiisu hmm? euh, mooy Seydina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa moom mu ne lamma raja'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam min Tabuka sa'aluhu 'an as-sa'a fa qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la ta'ti mi'atu sanatin wa 'ala al-ardi nafsun manfusatun al-yawm ñu koy laaj saa xam nañ ne kon xayda Seydina Jaabir leeral nañu ne bañ koy laaj danañ ne loolu yàllaa xam saa kañ ne xew dëgg-dëgg waaye li ma leen mën a waatal mooy amul benn bakkan buy noyyi léegi boo xamante ne nii ci kaw suuf téeméeri at bu ñëwee kanam tey à partir de tey mu fekk ko fi muy dund ñëppay faatu ñoom ñoo ñëpp génération boobu day jeex waaw moom la Ibn Omar doon leeral te Ibn Omar kañ la génn àdduna l'an soixante-treize <laughs> xew-xew bii mu ngi amoon euh, at ban at cent dix mooy l'an cent dix non non dix waaw la on sax parce que bi shahrin yeneen bi alay saa saam kañ la génn àddina ah at mi mu juddoo la génn àddina rabiul awal loolu moo gën a siiw sinon bari na ay ay wuute même jour le douze rabiul awal mais loolu mooy la onze fukkeelu ak ak benn te kon Seydina Jaabir bu la nee weer avant un mois avant avant un mois avant muy génn àddina kon mooy après bi jógee xajjatul wadaa lan am na fi weer yi aywa muharram safar voilà après rabiul awal kon loolu mooy soit danga naan safar la woon safar lay doon kon waaw safar mu ngi noonu waaw kay weer laata muy génn àddina ndax après safar rabiul awwal yi allahu akbar kon ci la lii xewoon kon xadiis bi loolu lay wax léegi fii wax ji mooy waaw man bëggoon naa xam waa léegi ana ban lëkkaale moo am diggante imaamu Nawawi xadiis bi <laughs> li ci jàpp yëpp mooy santaay sala <laughs> yeexu giiru rasulillah ashaabi rasulillah sallallahu alayhi wa qarnu <coughs> li nga xam ne mooy saxaabaay yonent bi alayhi salaam ci lay jeexe waaw te ki mujjee faatu ci ñoom mooy Aamir ibn mooy Abu Tufayl Abu Tufayl yàgg nañ ko fi gis si waaw ah yaa Amir ibn Wasila gis nañ ko fi moom mooy Abu Tufayl mooy ki mujjee génn àddina ci saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaa ngi imagine affaire boobu quoi dernier saxaaba <laughs> Abu Tufayl Amir ibn Wasila moom li ëpp luñ ne fa la dundam yem mooy cent dix cent dix ci la génn àddina li gën a gudd luñ ne ci la dund waaw bees la laajee question kan mooy saxaaba bi nga xam ne moo mujjee faatu bi mujjee génn àddina ci kaw suuf laa wax mooy Amir ibn Wasila mu siiwe ci Abu Tufayli Allah taala anhu wa ardaa waaw ow oh. waaw <laughs> allah kon mu ngi noonu wallahu taala alam léegi laaj bi mooy waaw waaw ana ban lëkkaale ginnaaw taxrib bi nii walillahi alhamdu wal minna relation la hadis bi am ak lii nga xam ne moom la imaamu Nawawi tudde suñu buntu bi kanam waaw mooy buntu euh, karaahatil hadis ba'da al-isha al-akhir sib di waxtaan ginnaaw julli liggéey loolu dañ naan la lim la waxoon ne la loolu mooy loo xam ne lu xaraam la wala loo xamante ne nii day tax nga rate julli yeeg wala yoo xam day tax yi nga waroon loo ko def yooyu la sinon bu dul loolu bu dee lu mu baax wala loo xam ne lu baax wala jàngalante xam-xam wala yu mel noon fàttalawante ki yu baax yi yu mel noon ak fàttalante ci wàllu borom beeg yooyu loolu dara newu ci ak waxtaan ak sa soxna ak say gan ak yooyu mooy bii yeneen saa sala dañoo julli gee ba pare non Ibn Omar ne dañoo julli gee ba pare summa qaama mu jóg fa qaala mu wax kon kay wa kaana yakrahu yeneen saa salaam newoon na hadith sayna Abu Barzata al-Aslami bi we gisoon bii weesu radiyallahu anhu ah, an-nawma qabla al-isha wal-hadith ba'daha keneen saa sa doon si kuy nelaw laata gee waaye après lii wanewul ne loolu ah, saa am lu tax ñuy wax am na yu tax wax mais bu dee lii. ci wàllu xam-xam ak yu yi loolu dara new ci loolu mooy lëkkaale bu loolu keesee tax nag imaamu Nawawi imaamu Nawawi daal di fi indi imaamu Nawawi daal di fi indi xadiis yi loolu keesee tax waaw pour wax ne yeneen twenty saa saam ci boppam waxtaan naa saxaaba yi radiyallahu anhum après gee ñu leen xamal xam-xam yu toll nii mu nekk mu'jiza min mu'jizatihi alayhi salaatu wassalaam waaw yëgle doo xamante ne nii xewagut te nam ko waxewoon noonu la demee léegi nag borom xam-xam yi fii nii ginnaaw kon lii kon lëkkaale bi looloo tax xadiis bi ñëw fi jeex na loolu moo tax mu am yeneen yoo xamante ne nit ki dina ko laaj ci wàllu xadiis bi waaw mooy waaw parce que am na ñoo xam ne kat gars yi dañ naan ñu ngi tund ba léegi ay Seydina al ah wala Seydina Isa ibn Maryam moom yàllaa ko wax loolu moom daa leer nañ <laughs> xadiis yi leer di wax moo ko yëgati ca moom waaw te balaa yawmal qiyaam dina ñëw ci ñoom comme ni ko xadiis yu leer leerale ci xadiis nettale dajjaal ak ñoom Gog et Magog gisoon nañ ba ñuy gis Gog et Magog tuddoon nañ ci lu yaatu kon mooy te Seydina Isa ibn Maryam alayhi salaam yeneen saa salaam nee na maa ala eh, eh, ara'aytakum laylatakum haadihi fa inna ala ra'si mi'atin mi'ati sanatin laa yabqaa mimman huwa ala dhahri al al-yawma ahad koo xam ne mu ngi nooy ci nafsul manfuusa fii ci suuf ci kaw suuf lu dul dina génnaat dañ naan la Seydina Isa ibn Maryam est-ce que kaw suuf la ne borom bi da ne bal rafa'ahu Allahu ilayhi borom boo ko yëkkati ci moom kon kooku bokkul <laughs> waaw moo bokkul léegi nag mu am keneen koo xam ne borom xam-xam lañ ko mooy al-Xadir anhu alayhi salaam muy yëngu yàlla boobee nga xam ne li gën a dëgër nag lu lu yonent te ñu gisoon ko ci Seydina Muusa moom la doon wax naan boo demee majma al bahrayni dañ fa fekk góor goo xam ne moom nit koo xam ne aataynaahu ah, dañ koo jox ci xam-xam boo xam ne ah, ah, allamnaahu wa allamnaa min ladunnaa ilmaa ñoo ko xamal loo xam ne ci ñun la jógee ñun borom bi xam-xam ba Seydina Muusaa ne xawmul eh, koo xamante ne nii eh, eh, Euh, moom bañ ko laajee waaye yow ah Moussa yow kat moo ëpp xam-xam <laughs> yow am na ku xam-xam ah xaw ma ko de borom bi ne nag ah kay xaaral <laughs> eh, daal di koy yóbbu Majma al-Bahrayni ne ko demal foofee moom lay nettali rek ca suuratu euh, euh, Kahf al-Kahf al-Kahf hmm? suuratul Kahf voilà waaw. Ah. <laughs> léegi bon nga xamante ne ni mooy laa léegi moom boroom xam-xam yi ñeen ji dañ naan mu ngi dund ba léegi am ñu ne mukk fan fan la dundatul te bokk na ñi nga xam dañoo jàpp ne dundatul ku mel ne imaamul Buxaari rahimahullahu taala rahmatan waasi'a daa jàpp ne noo alxadir moom euh, laysa mooy génn na àddina waaw te bokk na ci li ñuy lay mooy xadiis yi waaw ne lii moom day wane ne de toute façon Euh, mooy moom kiiwatul dundatul parce que yeneen saa sam daa leer nañ amatul amul fii ak cent amul kenn koy nekk ci kaw suuf lu dul ne dina génn àddina waaw ñoo Imaam An-Nawawi nag bokk na ci ñi nga xam ne na loolu bokk ci li nga xamante ne nii <laughs> <laughs> euh, euh, mu ne mu ne mu ne ihtajja al-Bukhari wa man qaala bi qawlihi bi hadha al-hadith ala mawt al-Khadir wal jumhur ala xilaafi yi tuddoon nañ ko fi mu ne boroom xam-xam yi mooy al imaamul Buxaari ak ñi ànd ak boo xam dañoo dëppoo dañoo dañoo tegtaloo xadiis bii ne alxadir kon Faatuma alayhi salaam mu ne waaye boroom xam-xam yi lu ëpp la majorité des savants li ëpp ci boroom xam-xam yi ñoom dañoo wuteeg loolu waaw léegi nag boo leen ne waa xadiis bii nag nan ngeen di tontoo ñu ne wa ajaabu anhu bi anna alxadira kaana hiina idin min saakinil bahr falam yadxul fil fil xadiis ñu ne non alxadir moom si ñi doon dund ci géej gi la bokk moom kon bokkul ci xadiis bi ndax ala zahril ardi la yor waaw waaw léegi nag ñoom ñu ne xadiis bi li muy wax mooy ñi nga xam ne laa yabqa mi man tarawnahu aw taarifunahu waaw du des ci kaw suuf yéen sama saxaaba yi ñi nga xam ne yéen a ngi leen fii gis wala ngeen xam leen mu ne fa huwa amul lu joyal la urida bi lu xusuus dañ cee jublu li nga xam ne mooy jagle dañ koo jagleel mooy c'est particularisé boo kàddu gi dafa joyu ñépp ñu nekk kaw suuf mais lim ci jublu mooy maxsuus nag daal nañ koy nekk loo xam ne c'est particulier c'est particularisé mooy dañ ko dañ ko lu joyu la mais xam ne liñ ci daam luñ ci déglu woon waaye euh, loolu bon en tout bu dee tontu bi moom loolu dese naa dëgër quoi parce que ren saa bi wax mooy jépp ñu nekkoon ci kaw suuf ala zahril ardi waaw loolu mooy zahir bi loolu dafa leer. moo tax mazhabu imaamul Buxaari rahimahullah ak ñi ànd ak moom fëlan ko noon ci yu nii du wala tege ko nee ci yu mel nii du du gaaw mën a nekk parce que moom en tout cas li mu wax nii daa leer mais man en tout cas loolu euh, que ñi nga xam dañu jàpp ne génn na àddina ak ñi nga xam ñu ngi dund ba léegi te tamit ñi nga xam ne dañ naan bon am na ay awliya yoo xam ne ay nitu yàlla yoo xam ne daje nañoo moom euh, wala gis nañ ko loolu tamit manoo ko dàq manu la dàq seen wax ji noonu parce que comme ci nit ñoo xamante ne dañu génn àddina borom bi def ngay dajeeg ñoom ah. am nit ñoo xam ne ñu génn àddina ngay dajeeg ñoom yeneen saa saam ci boppam nee na ku ma gis ci génn di ñu ma gis yaqazatan te am na ñoo xam ne dañ koy gis yaqazatan est-ce que ça veut dire que yeneen saa saam génnul àddina voilà kon lu mel noonu mooy dàqe tamit lu mel noonu waxu xarir bi waxu imaamul Bukhari rahimahullah ñi ànd ak moom ñi ñi jàpp ci hadis bi lool day xaw a jafe du yombe noonu waaw. allahumma xaa ñu ne xadir moo leen ne wala boobu ka koo gis la leen ne moom génnagul àddina wala lu mel noonu waaye daal euh, li zahiru xaris bi wane moom mooy képp kenn ku nekk ci kaw suuf la ñépp ci yem lu dul ne dina génn àddina waaw waaw mooy ñëpp ñi dëkkoon foofu jaziratul arab ak ñi dëkkoon en Indonésie ñi dëkkoon Afrique ñi dëkkoon feneen ak feneen ak feneen ak feneen waaw loolu mooy li nga xamante ni insha allahu taala moo gën a feeñ ci wax yi malgré wax yu bari yi nga xam ne euh, euh, ñoo ci am waaw ah Allahu akbar kon nag mu ngi noonee loolu insha allahu taala kanta iblis moom xam nga ne iblis waxuñu ko nga ne may iblis ñu ne la iblis xam nga ne iblis waxuñu ko moo tax waa jumhur bokk na li waaw fay parce que alxadir comme façon yooyu la waaw mooy pa mooy dund ga ñuy dund du comme ñun suñu dund yi nii nga xam ne moom la ñuy continuer di def waaw <laughs> waaw xam nga iblis moom ñépp xam nañ ne iblis bokku ci waaw léegi ñoom ñu ne parce que ñu wax lii ne bon alxadir mu ngi dund ba léegi parce ci ndox la doon dund ñu ne iblis looloo tax moom it ci ndox lay dund wala ci air bi waaw <laughs> am ñoo xam ne doon wax naan bon ard mooy Médina la ci jublu waaye loolu dëgërul du tout waaw loolu moom dëgërul du tout du tout du tout waaw hmm? kon loolu en tout cas daal masala la boo xam ne ah, ah que ñu xam ne ah, ah Seydina Xadir mu ngi dund wala dundul man gisuma loo xamante ne nii euh, nit ki am na lu mu ko yokk loolu moom gisuma ko <laughs> waaw <laughs> waaw mooy masala la boo xam ne nag boroom xam-xam yi dañ ciy wax waxuñ ci nag boroom xam-xam yi duñu traité sujet yoo xam ne amul njariñ xaasa ñuy wax ne li ñuy traité amul njariñ waaw am na njariñ waaye mooy njariñ ji taxu koo demee noonu ci ñu xam ndax Sayyidina al-Xadir mu ngi dund wala dundut loolu yow en tant que jullit lan la la yokk waaw boo gëmee ne bokk na ñu gaañu ñu génn àddina teg ko ci xadiis yu mel nii ak yooyu loolu ànd ak sa comme mel Imaamul Buxaari amoon na ci salaf waaw ku jàpp ne comme li imaamu Nawawi naan waa jumhur mu ngi dund ba léegi am luñ ko layal loolu it am nga ci salaf léegi après loolu lan la lay yokk waaw moo tax masala yoo xam dañ koy wax mais vraiment jarul ay xëccoo ki ay xiiroo ki ŋaayoo ko ki ay merewanteeg ay nangama ki nangam wallahu ta'ala alam kon lii la quoi <laughs> waaw kon nga gis ci lii muy mu'jiza bu rëy bu yonent bi alayhi salaatu wassalaam xabaare ñu loo xam ne mu ngi ñëw te nam ko waxe woon noonee la deme waaw waaye xadiis yi bokk na li nga xam ne boroom xam-xamu xadiis yi da ciy jariñ mooy ñu xam nit bu ne saxaaba la képp ku ne saxaaba la bu ñu xoolee kene yow génn nga àddina après l'an cent dix jàpp cent onze début l'an cent onze après gàddaay yeneen saa sam dañuy xam ne waa ji day wootewu waaw day wootewu kese mais du saxaaba parce que yeneen saa sallam waxam du dañ te ñépp xam nañ ne ki génn àddina mooy mujj génn àddina ci ñoom mooy Amir ibn Wasila di Abu Tufayli radiyallahu ta'ala an sahabati rasulillah waaw alayhi afdalu salatu wassalam waaw loolu moom détecteur de mensonge loon doon après mais loolu ñun moom concerné wuñu waaw ñun concerné wuñu parce que ñun moom après lañ ñëw mais ñu doon dund jamono yi ak boroom xam-xam yi nga xam ne ñoo doon gëstu ndax diw ñu ne ñuy saxaabale même après ñu xam ndax saxaaba la am ñoom lii da leen doon euh, da leen doon dañ ci doon da leen doon jariñ voilà waxu yeneen tibali saa saab bi côté boobu ngir ci la ñuy xamee ne est-ce que diw mi euh, exactement il saxaaba ou pas kon loolu lu ama am solo la wallahu ta'ala a'lam voilà allahu ta'ala a'lam kon nag ci kaw nii walillahi alhamdu wal minna jeexal nañ xadis bi léegi dañ ciy teg beneen xadis bi bi nga xamante ne moom de toute façon mooy gisoon nañ ko dañ koy wax jàng ko wax lëkkaaleem aspiré jàll tëj suñu buntu yi mooy xadis mille sept cent quarante-huit al imaam al xaafiz an-Nawawi rahimahullah mu ne وعن أنس رضي الله تعالى عنه أنه انتظر النبي صلى الله عليه وسلم فجاءهم قريبا من شطر الليل فصلى بهم يعني العشاء قال ثم خطبنا فقال ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا wa innakum lan tazaalu fi salaatin ma intadartumu salaata rawaahul Buxaari rahimahullahu taala kon al imaam monde xadis bi nga xam ne moom romboon na mu ne wa an Anas mu ngi jëlee saxaaba bi nga xam ne moom lañ xamee Seydina Anas di xaadimu Rasuulillah alayhi afdalu salaati wassalaam annahum radiyallahu anhu annahum ke ne ñoom saxaaba yi intadaru dañoo xaar annabiya yonent bi alayhi salaatu salaam ngir mu jiite leen gee fa jaahum mu dikkal leen qariban lu jege min shatril layl ca ca xaaju guddi ga waaye ca biir guddi ga <laughs> dañoo xaar fa sallaa bi mu ñëw jàddi leen jiite yaani al isha mu jiite leen li nga xam ne mooy dee qaala sayyidina anas nee na radiyallahu anhu summa xatabana ginnaaw gi mu daal leen xutbaal lii la fi imaam an-Nawawi soxla mooy yeneen tubaab yi saa saa dafa def xutba ci biir saxaaba yi ginnaaw gi kon bu la nee kaana yakrahu an-nawma qabla al-ishaa'i wal-hadiitha ba'daha yeneen saa saa da doon sit ñuy nelaw avant gee waaye di waxtaan après mooy waxtaan woo xam ne ay futilité la wala loo xam ne. njariñ bariwu ci nga wax ko nga bàyyi ko ñoo yem mbir la moo xamante ne nii mën na laa yóbbu ci darul mafasid ah <laughs> mooy yi nga xam ne baaxul ngir ñu jañ ko looloo tax ñu indi hadis bi ñëw saddu zari'a la tamit waaw ngir bañ garate xéewal gu toll ni julli gee ak yu mel noo ne non julli fajar ak yooyee ñu ne la hé bu fi nekk di waxtaan ak tamit xiyaamul layli yi nga waroon a def xam nga ne ñoo ëpp doole sa waxtaan yi nga xam ne da lay yóbbu li gën a garaaw sax farata ba waaw hadis bii dañ ciy jànge ak bi ñu nga xam ne mooy bu Seydina Abu Barza nañ na ko saddu zari'a léegi kon mu ne summa xatabanaa yeneen saa daal di jóg daal di ñuy kon waxtaan nañ ñoom après gée bi mu leen waaw te xam nañ ne waxtaanu yeneen saa sam lépp am njariñ kon moo tax lépp dugg ci lu ronu loolu loolu nekkul bokkul ci li nga xam ne moom lañu sit buntu bi baabu karahatil hadith ba'da al-isha al-akhira kooku kenn sibu ko waaw buntu sib di waxtaan ginnaaw isha loolu bii moom bokkul moo yeneen saa saa mu ne lii mooy lëkkaaleem ginnaaw gi mu bi muy jiitee biir guddi ga <laughs> après mu daal di ñuy xutbaal fa qaala mu ne alaa inna an-naasa sallaw thumma raqadu mu alaa waaye nit ñi de nañ ba pare daal di nelaw hmm? léegi nag mu ne leen ah wa innakum te yéen lan tazaalu du ngeen deñ fii salaatin ci julli man tazartumu salaa fekk yéen a ngi xaar julli mooy li ngeen ci toog depuis timis di xaar ba guddi gi nii di xaar gee loolu lépp borom bi da leen ci dundal yoolu ku doon julli waaw waaw hadis bii nag mu ne mu rawaahul Buxaari imaamul Buxaari moo ko solo comme nam ko solowee woon ba mu ko ndi woon mu ngi ko doon chapitre cent quatre-vingt-dix baabu fadli baabu fadli intizaar as-salaa ci Riyaad bi foofu la ko imaamu Nawawi rahimahullah indi woon mu doon hadis mille soixante-trois mu ne woon waan Anas radiyallahu anhu anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam axxara laylatan salaata al-ishaa'i ilaa shatri al-layli thumma aqbala bi wajhihi ba'da maa sallaa fa qaala sallaa an-naas wa raqaduu wa lam tazaaluu fii salaatin mundu intazartumuuhaa boobu mu ne rawaawul Buxaari waxoon nañ la xadiis boobu non seulement al Buxaari ne al imaamu Muslimu Abul Xuseyni daal na koy solo mooy xadiis la boo xam ne muttafaqun alayhi comme boo delloo foofee defoon nañ taxriij bi taxawoon ci ñëwoon de xadiis yi lu tax xaw ma lu tax imaamul Buxaari imaamu kii naan mutta naan rawaal Buxaari waaye imaam Muslim ci boppam solo na ko mooy suñu bii kon lëkkaaleem wax nañ la ko mooy summa xatabanaa ginnaaw bi ñu jullee géej ca biir guddi ca la mu daal di leen. xutbal moom alayhi salaatu wassalaam kanta li desoon ci hadis boobu lépp loo xam ne moom leen ci waroon a waaw hein loolu de xam nga ne yaa vay gisoon nañu ko kon nag da ngay ci hadis bi ñu la wax léegi mille soixante-trois boobu nag boo xuj ne woon ne dina ñëwaat di ñëwaat moo nekk nii euh, te fii nii falaa jeexe wallahu taala aalam kon ci kaw noonu lañ tëje bunt bi bii di ñëw ñu gis euh, li nga xamante ne mooy yeneeni bunt insha allahu taala mais bunt yooyu li ci kii mooy ñaari xat bunt chapitre bi ci tegu bi ci teguwaat chapitre bi ci tegu benn xadiis la fa indi beneen chapitre bi ci tegu benn xadiis la fa indi li ci loolu lépp nag ñaari xadiis yooyu yëpp romboon na moo tax yooyu moom euh, daanaka dinañ mën a gis insha allah ñetti bunt insha allah bu dee dara taxul ñu